rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saadisi wa samaaniin ba'dal mi'atayn baabu ta'kiidi tahrimi maalil yatiim kon walillahi alhamdu wal ñu ñëw fi ñu yemoon ci riyaab bi ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna jeexaloon nañ suñu tom numéro soixante-huit tey ñu war ci tome soixante-neuf di ko tàmbale insha allahu taala yawmul xamiis muy bésu alxames tombeek le vingt-huit jumaadal ula ci atum mille quatre cent quarante-cinq gin mille ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu tombeek jeudi vingt novembre deux mille vingt bi madinati Villeurbanne alfaransawiya euh, hadis bi mu jëwoon a gis te doom lañ tëjewoon suñu tombale tëjee woon ko chapitre deux cent quatre-vingt-cinq doon wax ci baabu karahati awdil insani fi hibatin lam yusallimha xadis buñ mujj woon gis moo doon xadis mille six cent treize mu ne woon wa an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu annahu qaala hamaltu ala farasin fi sabilillah fa adaacahu alladhi kaana cindahu walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a jël kon li nga xam ne mooy li ci tegu ba léegi ñu ngi ci kitaab al umur al manhiy anha téere bi wax mbir yi nga xamante ne dañu ko aaye waaw téere bi nga xamante ne mooy wax ci mbir yi nga xam ne dañu ko aaye dañu koo tere euh, muy chapitre deux cent quatre-vingt-six lañ koy tàmbalee Allahu hmm? mu ne baabu buntu takiidi feddali goog tahrimi xaraamal gu ñu xaraamal maalil yatim mooy xaram la ko borom bi def da ko ormal def ci genre sanctuaire daa am lu ko wër alalu ngirim bi bu newoon benn bërëb da mel ni borom bi da cee def lu ko wër ab barrière boo xam ne moo ko wër ngir ñu man ko ngir wormaal ko ngir aar ko ci bépp larcin ak bépp koo xamante ne nii sans vergogne la boo xamante ne toje ak sàcc alalu ngirim yi ñoo ko tax a jóg waaw di wane l'interdiction total waaw incitation bu gën rëy di te di wane vraiment que yemul rek dañ koo xaraamal mais dañ koo feddali ak xaraamam alalu jil mooy lan mooy laal ko ci loo xam ne alhamdulillah borom bi àndu ci loolu la voilà mooy lii ko jëfandikoo ci loo xamante ne lislaam àndu ci borom bi tabaraka wa taala àndu ci doxula ci digal lépp nekk nag ci bu buntu jawru tooñ lay mujj dugg loolu lañ wax bunt bi looloo imaam daal di koy samp mu bokk ci mbir yi nga xam ne dañ ko xaraamal waaw dafa bokk sax ci kabaa'ir yi al imaam indi fii ay laaya taata muy dugg ci xadiis benn xadiis yi fenn taala inna alladina yakuluuna amwaala alyataama zulman innama yakuluuna fi butunihim naaran wa sayaslawna sa'iiran suuratu nisaa'i aaya dix suñu boroom ne inna alladina gaa yi nga xamante ne qaala allahu taala boroom bi nga xam ne moo kawete yéegudde nee na subhaanahu wa taala inna alladina gaa yi nga xam ne yakuluuna ñooy nduuf ñooy yataama alalu way jirim alalu ñi nga xam ne seen baay dafa génn àddina ñoo nekk ay ndaw nekkuñ maseeruñ manuñoo defal seen bopp dara manuñoo yor seen bopp seen alal joojee mu bàyyi leen seen gannaaw moo xam ay kër la moo xam loo xamante ne bien immobilier lañ wala loo xam ne xobbet xobbet ci banque bi walla lu mel noonu wala ay tool wala lu man di doon wala ay oto wala ay bien matériel mu bàyyi leen seen ginnaaw wala yoo xam ne ay ay ay costume yu cher la boo xamante ne nii bés buñ ci jaayee diis rek mën na leen a defal lu bari ci seen àddina waaw yooyu yooyu yépp ci la waaw ndax seen bàyyi ku mënoon a teg la <laughs> Allahu akbar <laughs> yu gën a kawe moom moom moom moom magasin yi gën a cher à New York lu doon jëndee fa la doon commandé mbir yi Allahu akbar <laughs> ay veste à sept mille euros waaw ay costume à neuf mille euros lu doon duur moom waaw te dëkkoon fii ci Ndakaaru waaw kooku nag yow nga dajale ci mu mu bàyyi leen alal jooju gannaam yow nga ñëw daal di ciy bëgg a tëdd quoi wal iyaazu billah mu ne inna alladhina gaa yi nga xam ne yàquluna ñooy lekk loolu nag kookoon nañ la lekk googu ñu euh, ngi la ko doon xamee bu tuddee lekk gi ça ne veut pas dire que kon bon man kon grawul non am wàlal yatama zulma ñii lekk la wax kon nag man man lekkuma non man dama koo jël euh, jëndi coto tawto kenn du ko lekk ñu ne la yee eh, bu ñu fontoo laa wax baal fa waxi caaxaan yi yaa gën a tay ne yàquluuna fii daa wax li gën a ëpp en général ñun ñi buñ jëlee alal yooyu ay ganaar lañ ci ñoñi takk ci ñaareel walla ñeenteel waaw di di di di bànneexu ñu koy toppatoo <laughs> wala yu mel noonu bu dee góor bu dee jigéen nag moom <laughs> moom itam mu def calam cay def <laughs> waaw bu dee ku yiif entretenir ci un petit ami bu mu am walla yalbila ak yeneen yoo xamante ne di jënd ay or ak takkaay waaw yooyu yëpp ci la doone lekku manoo man ay or laa ko jënd wala ay or la ko fi ay la ko waajuram bàyyi la ay yooyu nga jël ko yow eh, ne woon nañ la ko dénk nañ leen ko dencal nga ñu jox la ko yow nga daal di koy far moom nag ba pare liggéey ne képp ku ci wax di nga diye ñi ci doon door a wax liggéey leen ñu faatu léegi ñeneen ñi tiit ñu bàyyee la ko walla yaa ne man lekkuma non loolu lu ñuy takk la dañ naan la xée bu ñu fontoo loolu lépp ci la waaw lekk nag daa gën a màgg ci li ñuy def ci yooyee waaye mooy lépp loo xam ne jëfandikuwu la euh, dafa xaraam ci lii mu ne inna yi nga xam ne yaakuluuna ñooy lekk amwaalal yataama alalu jirim yi zulma ci tooñ innama dëgg-dëgg gaa yooyee yaquluuna ñoom seen xaal dëgg-dëgg mooy lii boroom bi di wax ndaxa bi ñuy jëlee alalu jirim ji di ci noos ne dañ ciy tedd ndeke tedduñ ci dañ ciy toroxe mu ndax lu tax parce que lii xaqiiqa dëgg dëgg li ñuy def innama yaquluuna li am ba des mooy ñu ngi lekk fii butunihim ci seen buur yi naaraa safara waaw yow de li gis mooy ay ay ay ay ay michu yu baax lay lekk nii waaye réalité bi mooy michu yooyu safara lay doon ci moom wasayaslaw na borom bi daa melale fam jëm la muy mujje comme si mooy léegi parce que kullu ma huwa atin aat waaw lépp luy ñëw xarit lépp luy ñëw luy ñëw la te lu jege la te du inna allaha la yuxliful mi'ad te tamit ah innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba yooyu yëpp moo tax borom bi ne ñoom dañu ngi lekk fii ci àddina alalu jirim ji mais lii réalité innama dëgg-dëgg yàqulu nañu ngay lekk fii butunihim ci seen biir naaran sawara waaw wu mooy pa yooyu gaa naan almeeru ñuy dund ci al euh, alalu jirim ñu naan pa bi moom biiram bi mooy almeeru ganaar yi du almeeru ganaar yi ah almeeru sawara la wal iyaadu billah mooy bi ñuy lekk borom bi leen ne loolu mooy réalité bi nii waaw di wane ne alam boobu dafa bu bu réel boobu dafa am wasa law na te xelséef nañu nag bu ñu deewee nag moom bu ñu deewee moom dees na xelséef nañoo dugg sa'iran safara way lakketa du fay way takkata du waaw ñoom ñoom ñooy ñi nga xam ne waquudu an-naas wal hijaara ñoom ñii ci lañ safara sa nga xamante ni ñoom la koy taaw mooy nit ñi ak la nga xamante ne mooy doj ya ñoom ñi bokk nañ ci nit ñooñee wal iyaazu billah aadana allahu min akli maalil yatim amin léegi alhamdulillah hadis bi ñoo aay bi lëkkaaleem ak bunt bi léegi di wan mooy feddali ko moo yow ci àddina booy lekk alalu jirim bi yaa lekk safara yeneen te boo deewee ci noonu bu la yàlla boo tuubul loolu la wala boroom bi repêché la ci neneen yow moom boo deewee noonu dara amul lu mu la kii repêché yow fii lii mu wax mooy mooy mooy nekk mooy dal sa kaw li ngay lekk safara ngay lekk boo deewee safara bi jëm loolu est ce que yàpp nga ne loolu nekk na loo xamante ne dañ naan lii euh, non takkid <laughs> nekk loo xam ne lu feddaleku la xaraamal gu ñu xaraamal di lekk alalu lor fële lijrim al imaamu al xaafizu an-Nawawi rahimahullah mu teg ci laaya bi nga xamante ne mooy bi ci tegu mu ne wa qaala ta'aala walaa taqrabuu maalal yatiimi illaa billatii hiya ahsan voilà muy suuratul an'aam aaya cent cinquante-deux borom bi mu ne qaala mu ne qaala mu ne borom bi nga xamante ne moo kawe te yéegul nee na wala taqrabu ngallawaay bu leen jege bu leen di jege de maalal yatiimi alalu jirim jirim bi bu ngeen ñëwee ba koy jege illaa billati ahsan lu dul na mu gën a rafete waaw na mu gën a rafete dee leen kolaale noonee mais pas ci lu ñaaw waaw wala taqrabu mal al illa billati hiya ahsan don da cee tegoon nag hatta yablugha ashudda mooy na ngeen ko gardeel alal ji de <laughs> monsieur si faatu bàyyi fi doomam ah monsieur y règle mi nga xam ne rakkam la woon daal di koy jël wala exprime toppatoo ji yor alal ji ah doomu monsieur x daal di waa euh, laata muy màgg monsieur y règle wala x daal dinay jeexal alal ji <laughs> mu ne loolu bu leen ko defa ah. wala taqrabu bu leen di jege waaw ci lu ñaaw maalal yatiimi alalu jirim ji illaa lu dul billati ahsan la gën a rafet mooy yoo xamante ne hatta yablugha ashudda walla bam ni mi mate ñor mën a yor mën a gérer majeur mën a gérer bu du doy majeur nga jox ko de non da ngeen leen di tester ba xam bu dee ne dañoo nekk ñoo xam ne man nañoo gérer nga door leen jox waaw mais duñ ñëw rek euh, ngeen ngeen ñëw daal di leen koy jox noonu euh, non boobu boobu wóorul parce que loolu euh, tam min ñoo xam ne dañu majeur waaye ñoruñu waaw ñoruñu léegi nga jël alal ji daal di koy jox non non moo tax borom bi ne woon. wabtalul yataama hattaa idaa balagu nikaaha fa in aanastum minhum rushdan fadfa'uu ilayhim amwaalahum walaa ta'kuluuhaa israafan wa bidaaran an yakbaruu wa man kaana ganiyyan falyasta'fif wa man kaana faqiiran falyakul bilma'ruuf fa idaa dafa'tum ilayhim amwaalahum fa ashhiduu alayhim wa kafaa billaahi hasiibaa. voilà <coughs> te ay yi ñoo jiitoon biñ gisoon après nag ci la euh, euh, da ci biir après ci lay wax ne gaa yi nga xam ne nag ñooy dóor di lekk. laata muy ñëw ca euh, taqsimul mawaris na muy séddalee miiraas ya ca la waxoon innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama fi butunihim naara wa sayaslawna sa'ira mooy aayoo da ko di tëje ko woon lii jàng nii ngir wan ni nga xamante ne nii borom bi daa wax wabtalul yataama waaw waaw <laughs> dee leen teste mooy bu ñu nekkee jirim ba commencé nag di dugg ci âge de majorité bu leen tëb rek ne leen ne leen jañ ba ñu euh, bëmëx alal ji jox leen ko déedéet bu ko def bu leen ko def tester leen leen est-ce que ñii mën nañu gérer alal parce que boo boo ko joxee koo xam ne ci ñoom ñorut koo yoraloon alalam jirim la woon dëgg la mu majeur rek nga ñëw jox ko ko alors que ñorul sa waay yow yaa responsable ah léegi ñu toog tuuti ay mbiram yëpp yàqu alal jane fes ndax gaa yi nax nañu ko mu mujj di fanaan ci mbedd yi yow mii ci nga parce que doxaloo lii boroom bi wax wabtalul yataama nattu leen saytu leen al yataama jirim yi hatta ila balagu nikah ba ni ñuy jotee mooy nekk majeur mën a denc soxna te du ñu lool kese ñu ñëw jox leen de fa in anastum minhum rushda bu dee ne seetlu ngeen bi ngeen defee seen test gis ngeen ne ñi yeewu nañ ñor nañ moom danaan ruus dem ak gindeeku mën a doxal te kenn du leen nax ci nax yoo xam ne yu yu pitoyable yi te tamit simple simplicité yu ndaw waaw fii mu ne mën naa yorub manq wala kenn romb ko yorub manq mu ne ko yow euh, manq bi euh, mu bëgg manq bi kooku ne ko mooy pana pana <laughs> ñuy ëf quoi <laughs> ña waa ji ne ko dix mille francs laa ko laa la koy kii mu jox ko ko jàpp ne lu kooku dañuy xam ne kii ñor waaw manul di jël tey tey tey joxe di jënd ko jaay lool manu ko manu def benn transaction bu jaar yoon waaw léegi nag bu dee nag yooyu yëpp nag dàqu na seetlu ngeen ci wam ne ñii ñor nañ ah man nañoo gérer man nañoo yaral seen cëggal guy fadfa'u ilayhim amwaalahum na nangeen jañ jox leen leen seen alal ndax ñoom ñoo ko ma moroom boroom amwaalahum ñoom seen alal yi wala taquluha entre nag avant lii di xew nag lii ma leen wax bu leen ko gaaw di lekk bu leen ko lekk israfana ci pasar pasare wa bi daara jëkkante ani yàq buru way waa ji mel ni day yàkkam ci way xaral bala fee xale yee mag mu ne tël yëf yi loolu la bi wax na wala taquluha <laughs> di pasar pasare rek waa ji da gis ni sa waay waa am nay temps xamoon nañ ko laata waaw Euh, bon peut-être baayu xale yi seen magam lañ wala rakkam la wala yu mel wala xaritam la sa waay xamoon nañ ko train de vie yom ñépp ko xamoon ni mu doon dundee voilà il avait un train de vie raisonnable waaw ah. il avait pas du bling bling chez lui waaye bon doon na dund comme tout le monde comme monsieur normal waaw di lekk lañ fay lekk lañuy naan lañuy kii normal mais xaritam boobu wala rakkam jooj wala magam jooj gaañu nekkoon boroom alal am gone yu ndaw moom mu yor wala kenn ku ndaw mu yoral ko alal yi gaa yi gis nag muy wax yow sa waay ci saase la la la le train de vie bi ne feew waaw yéeg yéeg xamante ne nii ci wàllu exponentiel ci loo xamante ne nii sa waay commencé muy de sawaay changé R4 am bi mu yoroon mu jëndu Tesla waaw ñu ne déet sawaay boo demee këram mais da naan fii moo xanaa àjjana bu ndaw la waaw israfan di pasar pasare alalu xale bi quoi wa bidaaran mel ni tamit kuy njëkkante am yax buru am yax buru bay bay way way xaarul bala ñoo woo mag parce que bu mag yëpp dootuma ko man quoi wa bidaaran am yax baru di njëkkante ngir doy na gaaw tël duur affaire yi balaa <laughs> gone gi saay bi màgg waaw loolu lépp nag daa nekk loo xamante ne boroom bi moom lay tere nii waaw déedéet loolu bu leen ko def ah <laughs> loolu moom vraiment mooy yëfu leen Abdullah euh, mooy façon gaa yooyu nga xam ne vraiment c'est des c'est des euh, xaw sax nañ leen leen di woowe mooy ñoo xam dañu inconscient mooy lépp loo wax rek ñu ngi ci biir waaw yemuñ ci inconscience kese waaw di njëkkante waaw di gaaw di di dépassé rek waaw ngir balaa waajee àgg balaa booy bee màgg wala balaa booyee màgg <laughs> léegi ñu daal di koy lekk ko wax waaw waaw kon nag naan bala ñu ndax bu màggee comme ça lu mu fi fekkul rek man a kon mbir yi lii de moo fi ne woon lii la la fi sa baay bàyyee woon waaw mais borom bi nga amal problème mu ne waman kaana ganiyan képp koo xam ne borom ku yor alalu jirim la di toppatoo la gouvernance des biens d'un orphelin wala d'un gérant d'un gérant wala la gérance yor loolu euh, kooku bu dee borom bi da ko euh, euh, woomal fal yastansif kooku na na téye boppam ci alal jooju soxlawu ci dara waaw bum jiral dara na doyloo li ko borom bi doyloo bom jox ko ak dundam mën na dund saamu laal dara ci alalu xale bi bu mu ko def waaw bu mu ci jot dara ah. fal yastaafir mooy bi rinaa ho na doylu ci koomam gi ma ko defal sant boroom bi ko defal loolu ba soxlawul leneen waaw bu mu ci laal dara waaye man kaana faqiran képp koo xamante ne nag dafa ñàkk ba pare yoraale gone gi ah kook nag fal yàqul bil ma'ruf manuñ ko ne eh, lekk leen ay xeeran ah. waaw mooy bu darura taxawee lay loo xam ne manu la ñàkk sinon dañuy dee ah comme dundu mais pas bling bling ah loo xamante ne nii lu normal bu mu nag permettre boppam ci alalu alal xale yi ay largesse waaw au-delà du raisonnable lool bu boobaa duggul def na luñ ko aaye waaw lu dooloog aajoom inda darura waaw léegi nag kon loolu la fal yakul bil ma'ruf loolu mooy la lañ dugal ci njekk njekk goog nag l'islam du la le mooy ñaari dànk déedéet loolu bil ma'ruf mooy urf fa koy moo koy nat bu dee ñun sénégalais nga ñu dëkk fee ca ndakaaru wax dëgg yàlla añ moom bu ngeen añee ceeb baax na waaw jën bee gën a jege moo gën a yomb que li nga xamante ne mooy nag ay ndawal saa ne waaw bu dee France nag ndawal bi moo gën a simple que jën bi voilà bu boobaa loolu tamit mooy boobu jën bee gën a cher bu kenn du la ne léegi yow da ngay jël yi gën a cher déedéet yi digg doomu ak yi nga xam surtout man da ñàkk loolu ngay yem wal yaqul bil ma'ruf fa ida dafa'tum ilayhim amwalahum bu ngeen ñëwee nag fekk mooy la ngeen lu mu leen waxoon ci kaw testé nga leen ba gis ne ñoom ñor nañu majeur nañu ñor nañu mën nañu gérer xam nga ne noon fat fa'u ilayhim abwaal nag leen leen jox seen alal bu boobaa nag bu ngeen leen koy jox lay wax mu ñëwaat daa def euh, euh, mise en opposition dugal fëlale na bu leen gaaw nag di ko lekk waaw di njëkkante ngir laata ñuy mag ñuy màgg déedéet fa idaa dafantum ilayhim amwaalum bu ngeen leen joxee seen alal yi nag fa ashhidu alayhim na ngeen ut ñu leen na ngeen ko seede de ut leen ñoo xam ne ñoo koy seede luy xale yii de alal jii la leen fi seen baay bàyyi mu ngi nii bés tel diw diw ñoo ko seede fekke ko ah ci bërëb sàngam temps de lii laa jël jox leen mu leer waaw waaw ndax boo ko deful ah man nañu dem ba ci nga jox leen konoon wóoroon nga de ñoom ci ñoom wala bu dee xale la bu doy waar bu màggee boo ba màggee ba nga koy jox mu dem ba ci biir eh, ay waaba ji yoo ñëw na é eh, yow ñaata la alaaji diw jox na ko moom cinq millions la ma jox sa baay ak li mu yoroon taal taal jeexalu ko laa wax ma ne laay <laughs> kenn di yéen seen alal ji léegi nag Euh, loolu ak waa ba jéem la goo xam ne ba pare sax dem ne boo yéen nee leen joxule sax 4 millions fan 4 nee leen 2 millions la la gone yi ñëwoon ne gars gars yi yaa ji yow 2 millions la jox ñëw bëgg ko traduire en léegi bu boobaa amul woon seede day am problème waaw ndax waxam lay doon contre waxam tam en général jamono yooyu gars yi warul woon a demee noonu mais bu xale bi lañuy ñuy gën a mooy du xale léegi mag la waaye. kaawam ak tamit état la le ko que xol yi ci moom la ñuy gën a jeng gëmal ko jàppal ko li mu wax ko xanaa ñu xamoon alaaji diw xam ne diw moom ku sincère la waaw loolu tamit man naa jouer mais loolu lépp ngir pallier loolu moo tax borom bi ne bu ngeen leen di jox seen alal yi nag fa ashhidu alayhim na ngeen ut seede ñoo koy seede waaw waaye nag wa kafa billahi shahida gis nga ñiy seede ñi ñu seedeloo nañu seede dëgg yow mii seede ak xale yi tamit ak ñooñu màgg ñu yoroon leen seen alal nañu xam ne ñoom ñépp lu ci waay man ni def wa kafa billahi doy na nag yàlla moom xasiba ki nga xam ne moo leen di régler ëllëg lépp lu ngeen jëf ku nekk ci côté li mu jëf bu dëppoowul ak li ma leen digal man borom bi di ngeen xam ne maa leen di saytu ëllëg Allahu akbar Allahu akbar léegi nag al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullah mu wax indi beneen aaya kon wala taqrabu maalal yatim illa billati hiya ahsan ci li ngeen a rafet kon aaya bi leeral na bu baax ñi nga xamante ne noonu lay demee mooy ñi nga xamante ne dañoo ñàkk na lekk bil ma'ruf ki nga xam ne yàlla woomal na ko moom na doy looli ko borom bi woomal te bàyyi fi alalu jàmbur waaw wa man kaana ghaniyan falyastanfif wa man kaana faqiran falyakul bil ma'ruf loolu moo leeral wala taqrabu maalal yatimi illaa billati hiya ahsan waaye tamit illaa billati hiya ahsan bu dee alal ji la Seydina Umar ibn al-Khattab doon wax daa xew radiyallahu anhu ittajiru bi maalil yataama la ta'kuluhu sadaqa waaw mooy bu dee da ngaa yor alalu jirim tamit doone ah non yii man sawaay man daal sawaay sept millions la woon ba ko jëlee am nay seede yu leer ba seen baa génnee àddina ñu koy miraas dafa leeral nañ ñoom diw nijaayam diw baayam diw kiiwam diw nangam koor bi ñoom ñëpp fekke nañu bind nañ attesté nangam la gis ne loolu la fi seen baay bàyyi bi ñu doppaatee yëpp ñi ko yoreel bi mu fayee borom nangam ak yëpp biñ ko kiiwee ci wàll xobbet xobbet man mii lañu ko dénk maa ngi dugal nag foo xamante ne nii fu wóor ci banque bi wala feneen foo xamante ne nii kenn du ko laal sauf que problème bi mooy boo ko bàyyee noonu wala nga denc ko bon banque bi nag waxuñu la banque boo xam ne banque ribaw yi la parce que banque ribaw bi ribaw yi lien que yow di fa def sa alal loolu dangay ngay jouer ci système bi ñu bari du ñu bàyyi xel ci loolu waaw ubbi compte boo xam ne compte d'épargne la waaw du compte courant compte d'épargne boo xam ne yow nee nga jullit nga boo xam naa ne riba dafa xaraam loolu du ma ko laal waaw intérêt yañ ma fay jox après ma koy jël saraxe ko mais dañ naan la yow rien que nga ko fay ubbi noonu bàyyi ko noonu ñoom ñu ciy jëli di ci liggéey loo xam ne ca la ñuy jëli ne léegi jur na loolu yaa ngi contribuer ci liy doxal système bi te lu baaxul waroo contribuer ci lu koy doxal dañ laa may nag nga mën a am compte ci loo xam ne mooy manu la ñàkk parce que dëkk yu mel nii manoo fi nekk sans compte liggéey ci boppam da nga koo mënu la def parce que koo liggéeyal lim lay fay da koy ci compte la la koy jaarale bu dee ne c'est déclaré c'est normal waxuma kuy liggéey au noir wala koo xam ne da leen di euh, kii sans mu déclaré dara waxuma loolu mooy manu la ñàkk bu boobaa dañ naan la kenn du la ne oh, banque xaram banque xaram non dañ naan la banque bu boobaa mais utile compte parce que manoo ñàkk am compte boo nee ci réew mi ngir pour liggéey bi ak yu bari loo xam ne société bi yu mel nii noonu lay demee ut ko waaye nag boo koy ut dañ naan la maa ubiha li darura yuqaddaru bi qadariha lépp loo xamante ne dañ koo daganal parce que xat-xat lor moo taxaw dañ koy natt ca nattuwaayam ca nam tolloo dañ koy xatal bu waree xat c'est-à-dire lan buñ la nee léegi kon utal compte dañ naan la compte yooyu seetal compte yu existé yan façon compte la ñu ne la am na compte buñ naan compte courant boo xam ne boo ko amee lépp loo xam ne moom nga soxla ak payoor ak fay say facture fay say mbir yor sa carte bancaire di mën a jënd di jaay di jënd di di di fay ay transaction di def yooyu di fay ay euh, kii ci internet ak yooyu lépp man nga ko waaw man nañ lay lu nekk man nga man nga fa def sa xaalis man nga jël dépôt xaalis man nga def lépp te boobu waa ji li muy fayeeku mooy lan banque bi mooy day fayee parce que moo la téye sa xaalis c'est normal voilà weer wu nekk wala mu defal la ko par trois mois wala annuellement wala carte bi nga jël ngay fay nangam non nangam ñu ne la boobu am na waaye am na beneen bu ñu naan compte compte d'épargne boo xamante ne boobu nag boo ko fa kiiwee da ngay mën a d'épargne di dafa def ay mbir yoo xamante ne ñoom nag dañ ciy mën a jël même compte courant bi sax boo leen mayee yenn yi dañuy mën a def yooyu di jël sa alal daal di koy gérer ci bourse bi yooyu ngay bañ nag voilà yooyu dañ naan la bàyyil ba la te nga jël bi voilà ba jamono ji nga xam dañ ne compte courant amatul compte d'épargne kese am te manula yii yëpp nga war koo def bu boobaa nga am ko ci kaw noonu lan lay waxee ne waaw léegi bu boobaa mooy yooyu léegi nag intérêt yi nga xam ne ñoo ciy ñëw bu boobaa nga jël ko sarax ko parce que amoo mais nga jël sa choix bopp di ñëw di participer loo xam ne daa xaraam loolu la ñu xaraamal loolu lool la loolu moo tax bu boobaa man bu ma naan sànq ak jataay yële ma doon wax naan def alal ji ci compte ak yooyu ça veut pas dire compte riba yi ah compte boo xam ne du tamit du compte islamique que de ñaan banque islamique alors que boo seetee dëgg-dëgg ca biir waxuma ne looloo xewa ah, dama ne li may wax waxu ma ne banque bu ñëwoo banque islamique lii may wax moo xew de déedéet dama ne il faut mu nekk banque boo xam ne du rek da ngaa gis ñu islamique rek nga doy ci loolu mais ba nga xoolee ci biir mu nekk loo xam ne dëgg la que ne noonu la deme waaw waaye bu dee islamique que de noo la alors que moo geneen banque yi amuñu benn différence bu boobaa loolu ñoom ñëpp a yem waaw léegi mooy waa ji kon bu ñu naan mu def ci banque bi loolu la mu jël def ko compte courant par exemple ne man waaw après bi xale yi màggee mooy problème bi mooy boo ko fa defee li imam Seydina Omar doon wax radiyallahu anhu te loolu day dugg wala taqrabu maalal yatiimi illaa billati yi ahsan billati yi ahsan googu wax nañ la ko te ki ñàkk te waray dund moo xale bi ki mu yor ki mu yoroon alal ji nan lay def waaye mu des ki nga xamante ne nii moom la Seydina Omar radiyallahu anhu di wax nii naan commerce leen ci alalu jirim yi bu ko sara bu ko zakat bi lekk parce que xaqul mal la mooy duñ ne est kiy joxe zakat dafa majeur wala majeurul bu majeur yi lay joxe zakat bu majeurul du joxe zakat déedéet aqu alal ji la alal ji maadaama mat na nisaab bi xawalaanul xawli fekk ko fi kooku day war mu génne ci zakat te kooku bu dee da nga faa bàyyi alal ji defoo ci dara at mu ñëw mu ñëw nga war ci génne zakat alal ji day wàññeeku mooy loolu mooy laa takulu bu nga ko lekk sadaqa zakat ji ndax da koy lekk di ko roñe di ko roñe ba mu jeex ba jamono joo xam ne dootul matati ni sàpp moo tax mu ne bu leen ko bàyyi noonu lool loolu loolu koy daa war a xam tamit ki yor alalu kii bi te bu boobaa nag buy gérer du def n'importe comment foog naa lii waxoon nañ ko fi tamit mooy bi muy defal gone gi alalu xale bi waru a nekk loo xam da koy asalu moom da ko war a jàppe comme si moom mbiru boppam la ndax laa yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi yeneen saa salaam te gisoon nañ ko ci Riyad bi du gëm mu ne kenn ci yéen dëgg dëgg gëm lu dul mu bëggal mbokkam li mu bëggal boppam bu doon alalu boppam la est-ce que bi dina fi dugal alalam ngir mën a man koo soqali est-ce yi ëpp ñu la nga xam ne mooy profit yam ci ci yaakaar les profits escomptés est-ce que risques yi gën a garaaw bu dee risques yi gën garaaw bu mu fa dugal alaw xale li comme moom bu doon alalam la du ko def waaw te mu fi jaay ay ay ay ay ay ay kii waa dëgër bopp ñëw rek waaye nii déedéet te lépp loo xam ne wóoru ko ci na laaj ña nga xam ne ñoo ci expert ci loolu ah waaw yaxantu sàngam ak lii nii nga xam ne moom ña nga xam ne ñoo ci nekk ak ña ci am seen xam-xam màcc ci loolu mu laaj leen bu dee nag laaj na leen ñoom ñépp ñu xelal ko ne waaw boobu moom masha Allah waa affaire bu kii la mais nag risque cent pour cent amul waaw mooy loo xam ne amul ñàkk risque ça cent pour cent amul ci dara man ngaa gis fu wóor dugal fa sa alal def lépp borom bi dogal affaire yi yàqu voilà léegi mooy lool il faut moom précaution yooyu moom dañ ko ko laaj te da ko war a def te farata la moom bu ko defee nag ba ñi nga xam ne ñépp ñoo xam loolee te ñoom la seen xam ah, xam-xam màcc ci loolee ak ñi nga xam ne ñoo ci nekk ne ko ci waaw lii kay eh, lii man mii bi gisoon ni ma jëlee sama alal def ci gisoon ni ma ci kii maa ngi ciy gis sama ak ñeneen ak ñeneen te du yem ci kenn de ñu bari ñu wax ko mu gis loolu mu jël te du jël lépp def ci de déet mu jël alal jéema par exemple bu dee euh, day jël un tiers essayé noonu lay def du jël lépp dóor ci affaire yi wadd nag mu déedéet <laughs> mu essayé affaire yi commencé dox dox dox dox ah alhamdulillah waaw kay bu su demandé waatee mu yokkaat mu gënoor a yokk léegi nag mooy bu dee liñ doon wax risque boo ñàkk risque à cent pour cent amul mooy bu defee précaution yi yëpp def yi mais malgré lool ba mu ko defee ak d'après l'avis des experts ba mu ko defee ah borom bi ñëw dogalam affaire yi këlbati boobaa kenn du ko ne kaay fay du nekk to amin de kenn du ko ne é eh, eh, kaay fay déedéet parce que jëloon na précaution yi jëloon na matuwaay yi waa mais bu defu yi yëpp ñëw rek sànni seen investir seen sans xool dara boobu bu kiiwee dañ naan ko yow yaa ji bi yow yaa koy garanti yaa koy fay da ngay rembourser voilà loolu tamit daa bokk ci li nga xamante ne moom la laay bi wax laa taqrabu mu wala taqrabu maalal yatim illa billati hiya ahsan allahu taala alam mu ne wa qala taala wa yas'alunaka anil yatama qul islahun lahum xayr wa in tuxaalituhum fa ixwaanukum wallahu ya'lamu al-mufsida mina al-muslih Allah moo di beneen laaya mu ne wa qaala ta'aala boroom bi nga xam ne moo kawete yéegul nee na wa yasalunaka nit ñi de dina ñëw di la laaj yow sayyidina muhammadu alayhi afdalu salaatu wassalaam anil yataama dina ñëw di la laaj ci li nga xamante ne mooy mbiru yataamaa yi muy jirim yi qul waxal ne islaahun lahum xayr yéwénal lu leen ñeel leen ñoom loolu lañ leen laaj ci ñoom te loolu mooy yiw gi nga xam ne moom la leen boroom bi di di di demander da ngeen def ko seen digganteeg ñoom waaw wa in tuxaalituhum bu ngeen ñëwee nag daal boole seen alal ak seen alal jaxase seen mbir ak seen mbir ah na ngeen xam ne nag fa ixwaanukum de seeni mbokk lañ de bul ne ah jirim la nga koy dëbb li njaa di ko bijjën di ko nax ah, ah ndax xamal ne seeni mbokk lañ te mbokk nag mooy seetu mbokkam waaw waaw waaw <laughs> nag sa mbokk li nga bëggal sa bopp comme li laay xadiis bi waxoon mooy li nga xam ne moom nga war a bëggal bopp sa bopp Allahu akbar waaw Allahu akbar <laughs> Allahu akbar Allahu nag yëg leen gis nga borom bi hein borom bi ya'lamu mooy ki xam dëgg-dëgg al mufsida yàqkat bi min al ci kiy yéwénal waaw hmm. wóor na yàlla bee bee bés bu ngeen leen naxee borom bi xam na waaw nan ngeen di doxalanteeg yataamaay ci seen alal yi ci seen mbir yi nga xam ne yéen leen ko yoreel qul islahun lahum xayr yëwanal de la mooy li nga xam ne moo gën ngir ñoom xayr moo gën ci yéen te moo gën ci ñoom rawatina yéen waaw def leen li gën am njariñ ngir ñoom daa iman fu ngeen mën a toll waaw waaw lu ngeen di doxalanteeg ñoom nag mooy tuxaali tuuku moo xam seen alal yi ngeen boole wala ngeen doo jëfalanteeg ñoom na nekk ci lim gina rafet waaw ndax kat mbokk day yëwanal mbiru mbokkam képp nag koo xam ne moom alalu jirim yi da koy di lapide di yàq di def lu ko neex di def bidaaran an yakbaru waaw israfan wa bidaaran di pasar pasare ak damit di njëkkante ngir ñu loolu borom bi xam na waaw xam na ki nga xamante ne al mufsida ki yàqkat bi min al muslih ci ki nga xam ne moom moom moom doxa moom nu mu gën a lay doxaleek ñoom waaw suratul baqara ay deux cent vingt kon yii yëpp seen lëkkaaleeg suñu bunt bi mooy di wane xaram kon gu mu xaram vraiment takidu mooy alalu jirim borom bi da cee ay yëpp da cee ñëw di ci artu di ñu di inciter ci ñu ciy doxalan normal tey mooy tandeku di ko dilapider kon nag lii moom la al imam indi bii ni ñëw ñu gis benn xadiis la fi indi ci bunt bi waaw insha allah di feddali di wane ci wàllu xadiis